kon ci jataay bii ñu génn ñu ngi woon ci laaya yi nga xam ne mooy fanwe mooy bu boobu juróom-ñeent fu ñaar fukk bi ak juróom-ñeent ak fanweer ak beeg benn ak fanweer ak ñaar fi nga xamante ne nii moom la jinne yi suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fàttalekul bi nga xam ne ci laa yebal daal di jëmale fa nga ne woon mbooloo ci jinne yi ñu ñëw déglu alxuraan ba ñu ko ñëwee toog du fekk ngay jàng ñu déglu ne déglu leen diñ paree ñu dem di waar seen ñoñ yebal ñu leen wax mooy dégg boo fàttalekoo lii nii waxoon nañ dinañ ci ñëwaat bala ñuy jël fi nga xamante ne mooy laayab fanweer ak ñett bi insha allahu taala bi ñu doon gis suuratul jinni gisoon nañu li nga xamante ne waxoon nañu ci lii ba am ci boroom xam-xam yi xam ne dañoo jàpp ne mooy nettali boobu ci suuratul jinni mooy ñii rek mooy xam nga ne ne woon qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qaalu banim jeexe ne yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi waxal ne am na benn mbooloo ci jinne yi ñoo xamante ne nii ñoom ñëw nañ déglu alquran ci man ba pare fa qaalu inna sami'na qur'aanan ajaba ba pare dem di wax seen mbokk ya naan ñun de déglu nañ alquran joo xam ne ju yéeme am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te lool junjoon nañ ko bi ñuy gis suuratul suuratul jinni ne mooy ñii rek mooy wa sarafna ilayka nafaran minal jinn nekkoon ci jinne yi nay nuwaayu ak nasibiina yi loolu li moom la boroom xam-xam yi en tout cas li ëpp di wax loolu mooy am nañu ne nettali bi la waaye boo seetloo nettali mooy ne suuratul jinni ñamu doon wax loolu mooy kom ni ko Mawlaana Ibnu Abbaas waxe woon teñ gisoon ko ci xadiis nekk ci saxiix radiyallahu anhuma loolu mooy bi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko borom bi di dooru yónni la woon loolu la ci suuratul jinni moo tax loolu moo bi muy waqul uhiya ilayya nga xam ne mooy dañoo tëjoon asamaan si manatuñ cee accès dem di fa dem di uti information di sàccay xabaar ba nga xam ne mooy léegi ku fa dem ñu sànni la ay jum ñu dem iblis bi mbir mi demee noonu ñu wax ko mu daal di leen yebal na leen wër leen ci goxi suuf yi xool lu waral loolale am ñu jëwoon jaar Hijaaz fa Makka nekk fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàng alquran ñu déglu ne haa kon lii la ñooñu mu ñu ne loolu mooy boo seetloo bu baax ñooñu moom la doon wax suuratul jinni waaye fii nii way sarafnaa ilayka nafaram minal jinni insha allahu taala moo bële bokkul ndax bu dee nañ li al imaamu ibn Isxaaq waaye na ko noonu al imaam tabaraaniyu rahmatullahi alayhi daal di solowee ci xadiisu saydina abdallah ibn jaafar ci loo xam ne nag da koo tënk waaye al imaamu ibn isxaaq daal dina koy soloo ci xadis boo xam ne mursal la mooy xadis bi àggul ndax mu ngi yem ci sayyidina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi rahmatullahi alayhi mooy sanad bu wér la waaye dafa mursal mursal ci terme mooy bari na lu muy tekki waaye ci borom muhaddisuuna yi muy borom xam-xamu xadis yi bu ñu ko waxee en général ci luñ joyal mooy loo xamante ne nii saxaaba bi mooy ne saxaaba bi moo sote mooy taalibe saxaaba moo nettali loo xam ne jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam la xew mu leer ne kon am na rupture mooy kooku fekkewul dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nettali loo xam ne ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam la xew loolu lañ naan da koo arsalahu mooy da koo yónni hadis bi mu sële ab saxaaba dem ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax loolu noonu mooy wér na ba ci sayyidina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi ci taalibey saxaaba yi la woon léegi nag foofu noonu al imaam ibn Ishaq bi koy nettali foofu dafa wax ne mooy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi sayyidatuna Xadiija bint Xuwaylid radiyallahu anha wa ardaaha di soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam génne àddina ak ki nga xam ne mooy bàytaxam bi nga xam ne moo ko doon aar fi nga xam ne biñ newee Quraysh ci Makka ci noonu Quraysh yi muy Abu Taalib di bàyyi Seydina Ali waaye Seydina Aqil ak Seydina Jaafar banu Abi Taalib radiyallahu anhum wa ardaahum bi ñu génnee àddina nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis ne nekk Makka moom day gën jafe léegi nag mu jël ne nen dem fi nga xam ne mooy de beneen dëkk bu mag bi nekk ci wetu Makka muy Taif moom la wolof yi gën a miine Taif léegi nag bi nga xamante nii ca la dem foofu fële di woo fekk fa ay ñetti ñoo xam ne ay mbokk lañu woon muy Mas'ud ak Habib ak gaayoo yële Abdu Yaa Layl ibn Amr ibn Umayr ak Mas'ud ibn Amr ibn Umayr Shuayb ibn Amr ibn Umayr ñoom ñépp ay frère lañ woon mooy ñoo bokkoon ay ñoom ñoo bokkoon bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñoo nekkoon kilifaay waa Taayif yi ba ñu ñëwee foofu daal di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen gaaral li ñu na ñu daal di koy tontu tontu bu ñagas ba pare boole koog dof yeeg xale yeeg yooyu ñu koy xaañ ba ni nga xam ne ci la génne foofu Taayif daal di dem ci benn tool boo xam ne ci biti Taayif ñaari doomu Rabi'a yi muy Shaybat na Rabi'a ak rakkam bi al ki nga xamante ne mooy Utba ibn Rabi'a frère am di Utba ibn Rabi'a ñoom ñaar ñoo moomoon tool boo bële Makka lañ dëkkoon waaye dañoo amoon ay tool côté Taayif ñu gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ko dal ci li nga xam ne xaañ yi xeer yi ko gaa yi xaañ ba mu nekk fële te ba muy dem bu dee imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi dane moom rek ka àndoon waaye al imaamul Waaqidi rahmatullah alayhi di beneen boroom xam-xam ci wàllu siyar wal a'la wal maghazi boroom xam-xam bu mag ci wàllu bu julli wassalaam même bu dee ne moom matruk la mooy koo xamante ne ay waxam boroom xam-xam yi taxuñu koo jàpp noonu waaye moom boroom xam-xam la ci moom dane mook Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu di sa di ko kooku nga xam ne Sayyidatu Khadija moo ko mayoon jaam boo bële mayoon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane ñoom ñoo àndoon bi nga xam ne nak ci la ko mbokku Rabi'a di Shayba ak ma ak frère magam bi di ki nga xam ne mooy Utba ibn Rabi'a bi ñu ko gisee seen seen bokk gi ñu bokk deret gi ñu bokk même bu dee gëmuñu ko ñoom ñoo koy sonal sax biir Makka ba tax mu ñëw fii léegi nag moom ñoom seen loolu yëngu daal mbokk googu ñu ne seen seen mbokk seen booy bi seen booy bi leen di liggéeyal di addaas ne ko benn booy la woon boo xam ne da doon nawetaan yi nawetaan yi nag bokk la kajjabal beeg yooyu comme niñ ko xamee déedéet mooy dem ci tool yi ci nawet bi ñëw nga dem ci tool yi jóge ci dëkku taax yi dem ci àll bi ngir man faa bay daal di liggéey foofu ci wàllu mbay ñu am luñ la fay Irak la dëkk mu ngi dëkk Naynuwa ca dëkku Seydina Yunus ibn Matta alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne nag ci la mu ne ko ñu ne ko jëlal ci raisin yi nga jox ko ñu jox ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy lekk bi nga xam ne ci la gis mu def benn gis daal ne ko yow daa mel ni yow Addaas mooy bi mu ko xoolee daal xool ne kii dafa mel ni bokk ak ñi nekk fii mu ne ko yow lan la bi muy wax ba wax tudd daal luy wane ne kii nasraani la mooy ne ki ibn Maam ibn Maryam alayhim asalaatu wassalaam mu ne ko fan nga jóge mu ne ko man de Naynuwa mu ne ko foofu mooy sama dëkku mbokk mi nga xamante ne nii mooy Yunus mu ne ko Yunus yow danga koo xam fii nekk côté yii yëpp kenn xamu fi kuy kooku yow nan nga def ba xam kooku yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko parce que man yonent laa te moom yonent la sama mbokk la loolu nag moo tax nag ne ko ñun mboolem yonent yi ñun suñu bàyyi benn lañ suñu yaay yi ñoo wute man daas daal di gëmewu ko di fóon loxo yeeg tànk yi daal di tuub tuub léegi nag Shaybat ibn Rabi'a ak Utbat ibn Rabi'a ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yi ay booyam seen booy la bu leen di liggéeyal ñu ne héehée kii de ñu kenn ki di wax keneen ki naan ko yàqal na la sa booy bi de gis nga yàqal na la ko mu nga nee di ko fóon kii c'est sûr que gëm na ko léegi di fóon tànk yi léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jógee foofu nag bi ñibbi ba léegi ñu ngi ci nettali bi ci yoon bi ndax tag nettali bi li tax sax mu gën a dëgër mooy as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha daa am ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi loo xam ne day dëgëral nettali bii nii ndax sayyidatu Aisha nee na man damaa wax radiyallahu anha ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waa yow mbaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam est ce que yow mas ngaa daj lan nga daj lu gën a metti ci sa ñoñ yi muy waa Quraysh ak arab yi lu gën a metti yow ma Uhud ndax Uhud dafa metti woon mooy ci la xare bu tar bi muy waqatul ghumam comme ni nga xamante ne noonu la ko Sayyidul Haaji Malik alayhi ridwanul Malik radiyallahu anhu wa ardaah daal di waxe woon mooy ne dafa taroon xare boobu ba ni nga xam ne ci lañ felle woon bëñam Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko est-ce que bés mbëdd mas na laa dikkal bu gën a tar Uhud mu ne ko man de yow Sayyida Aisha daj naa ci say ñoñ ñooñ li nga xam ne daj naa ko ci mettit waaye bi gën a tar nag bu ma daj ci ñoom mooy yawmal aqaba mooy bés bi nga xamante ne nii ci laa dem gaaral sama bopp ci ñi nga xamante ne mooy bosu Taayif bii la doon wax muy ibn abdi yaa layl ibn abdi kulaal ak ña bokkam yi mooy ñoom Habib ak ñoom Mas'ud ñoo ñële naa moo tax dañu abdi yaa layl mii ibn amr ibn kula ibn amr ibn umayr ñii ne ci riwaay imaamul Buxaari bi nag dana abdi yaa layl ibn abdi mooy ibn abdi yaa layl ibn abdi le kolaal nee na ba mu ñëwee dum dum mu ne ba ma leen gaaralee wuy wuñ ma ci li ma leen gaaral daal di may delloo delloo bu metti léegi nag loolu daal di may préoccupé jàpp ba nga xamante ne nii bi may dem daanaka sa xaw ma li xew damaa sëgg tellement mu ngi so mbir mi ko jàppoon nee na man daal yëguma dara daanaka ci état boobu ma nekkoon ci njàqare googu ba ni ma xam ne ci laay accès fi nga xam ne mooy xarnu sa'alib te xarnu sa'alib mooy xarnul manazili bu siiw boobu ba nga xam ne kuy jóge tiiwaan nag di daal di ñëw di armal di agsi manoo faa romb loolu nga armal nee na bi ma yëkkatee sama bopp nag ma gis benn niir boo xam ne dafa maa tiim ma xool gis Seydina Jibril alayhi salaam mun woo ma ne ma yaa Muhammad alayhi salaatu salaam ne ko sa boroom dégg na li la say ñoñ delloo ci delloo bu ñaaw bi ne ko nag yónnee na la beneen malaaka boo xam ne mu ngi nii sama wet malaaka bii la boroom bi jox lépp lu jëm ci montagne yi mu ngi nii moo ko jox nag ne ko mu ñëw déglu loo ko wax rek mu def ko malakul jibaal daal di koy malaaka mi yor montagne yi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko wax ma lu la neex ma mbugal gaa yi yonent bi mooy boo ma digaloon ma jël ñaari montagne yu rëy yi muy al axbashayni bi abu qubays ak li nga xamante ne nii mooy abu qubays ak al ahmar am ñu ne mooy Qayqi'an ñaari montagne yu mag la dina ko jël dóor ko ci waa Makka ak waa Taif ba kenn dootu leen xam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet ne man déedéet yaa malakal jibaal man de am naa njort ku mag am naa yaakaar ci sama borom mu génn ci seen ndigg ñoom ñii nii ñoo xamante ne nii dañuy jaamu yàlla tabaaraka wa taala te duñu ko bokkaale dara loolu xadiis boobu al imaam al buxaari yu rahmatullah alayhi moo ko soloo naka noonu al imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayri yu an-naysaabuuri di dëgëral li nga xam ne mooy riwaaye imaam ibn isxaaq bi ci jotaay bii di ñëw nag dinañ jàll nag ci fi nga xam ne moom lañu ñu soxla nag ci waxu mbiru jinne yi nii ndax ci